a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci enseignement yi ñuy jële ci ghazwatul fatxi di fatxu makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñu ngi woon ba léegi ci li ci wàllu njaay agsi woon ci côté bi nga xam ne ci lañu doon gis njaay yi nga xam ne dañ koo xaraamal ci lislaam ci jotaay bi weesu nag jeexaloon nañ façon njaay yi nga xam ne li tax sharia xaraamal ko mooy li ajli darar ndax lor gu jëndkat bi di teg ki nga xam ne mooy jaaykat bi walla jaaykat bi di ko teg jëndkat bi bu dee lor da cee am muy yi nga xam ne bokk ci façon njaay yi nga xam ne charian du ko nangu tey nag insha allah comme niñ ko digge woon mu dese ñu ñaar walla ñett euh, muy yi nga xam ne façon njaay yi nga xam ne dafa xaram ndax benn ci ponk njaay yi moo teggeeku walla beneen bi bi nga xam ne dafa am chart boo xam ne charia du ko nangu lañ ci dugal bi ci mujj di yi nga xam ne dañ koo xaramal ndax pas moom njaay mi mais leneen a tax lu nekk en dehors de njaay mi moo tax ñu ne lii sharia ne njaay mu mel nii du baax incha allah buñ commencé ci bu njëkk bi muy njaay yi nga xam ne sharia da koo xaramal parce que kenn benn ci ponk njaay yi moo teggeeku moo fi newul loolu dañ koy gàttal tuddoon nañ ko bi ñuy gis wàllu selem mooy par exemple ponku njaay yi fàttali nañ ko ci jotaay bi weesu mooy kiy jaay ak li muy jaay kiy jënd ak li muy jëndee ak li nga xam ne mooy li ñuy wane ne ñoom ñaar d'accord nañ ci transaction bi am muy ar-rida liy wane ne rida am na gërëm am na ku nekk bëgg na li nga xam ne mooy transaction bi nga xam ne moom lay doxal léegi ginnaaw bi nga xam ne lañ xam yooyu mooy yii nii ñooy ponk yi te waxoon nañ la ponk bu dañee ci lamun bokk mbir ma day yàqu il faut parce que dafa nekk loo xam ne mënuñoo tudd mbir mi sans moom mu ngi mel ni julli joo xam ne sujóot amu ci bokk na ci ponki julli sujóot ak rukkoo waaw warka'u ma'ar raaki'in mu dem ba ñu koy tudd sax julli ji yépp war kawoon rukoon leen xam nga ne mos alxuraan waxul demal rek nga rukoon après pare na def naa lim wax déedéet mooy julli leen maa di ànd ak ar aji rukoon yi ati ju aji julli yi kon mooy lan benn ci ponk yi bu teggee ko bu baax comme julli boo fi jullee ba pare te sujootoo mooy ta ta mooy koo xam ne amulu ngànt am na ñoo xam dañuy am ngànt du ñu mën a sujjóot jël seen jë teg ko ci suuf wala teg ko ci laltu gi wala fa ñuy sujjóot mais bu boobaa ima lay def mooy day sëgg bu baax mais waxuñu kaa mooy koo xam ne dara dalu ko mu ngi ne peke lekk waaye nee na dina julli waaye du sujjóot dina julli waaye du rukkoo kooku julleem baaxul ndax lan ak pilier ponk julli la dindi loo xam ne farata la ci julli kon nag façon njaay yi mooy comme loolu ñu ne waa ji dañuy jaay comme ñu ne woon marchandise mi lañuy teggi du am nit ki ñëw monsieur A moom muy l'acheteur ñëw ci monsieur B di le vendeur ne ko man de dama bëggoon nga jaay ma mais sauf que mu ne ko nga jaay ma sa marchandise waaye ji ne ko waaw jaay naa la ko alors que marchandise mi muy wax existé wul marchandise mi muy wax dafa existé wul sax newu fi waa ji jël xaalis mu ne ko loo koy jaay mu ne ko cinquante cinquante cinq francs cinquante cinq mille francs laa koy jaay mu jël waa ji jox ko mooy waa ji lan la koy jox du ko jox dara ndax dara newu fa mooy loolu noonu du baax loolu tudd lum jaay parce que dafa am lu teggee ko muy al li nga xam ne moom lañuy njëgal amu fi mooy loolu dum jaay déedéet loolu dum jaay lu tax xanaa kay buñ naan jaay waa jiy jaay daa lu muy jaay mais bu dee waa jiy jaay li muy jaay newu fi taneewu ko comme salaf fayal léegi après jour tel lañ may livrer nga jël si ko waxu ko lool loolu lépp amu ci façon njaay moom du baax ndax lan ponk ci ponk njaay yi benn ci ponk njaay yi mooy li nga xam ne moo teggeeku moo tax façon njaay moomu euh, sharia du ci mën a nangu du ko du ko du ci d'accord léegi mu beneen affaire kon mooy daal exemple boo ci jël wala koo xam ne kiy jënd moo teggeeku mooy nit ki bu boobaa manula jaay boppam nekk le vendeur et l'acheteur en même temps loolu du mën a nekk waaw parce que c'est impossible loolu mimma laysa bi mumkin yi nga xam ne manula nekk loolu man na nekk léegi mu des beneen affaire kon gis nañ côté njaay mi mooy li ñuy jaay waa jiy jaay ak euh, ki nga xam ne mooy li mu jaay waa léegi am na tamit beneen affaire boo xam ne tamit day tax am njaay du baax day tax am njaay du baax loolu mooy lan mooy bu dee ne mm, rida amut te loolu waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu mooy amul dara luy wan ne ñaar ñii d'accord nañ ci transaction bi du amul dara luy wane ne ñaar ñii d'accord nañu ci transaction bii nga xamante ne nii moom la waa ji bëgg a doxal waaw lan moo koy wane tous comme ku fekkoon marchandise mu tegu comme niñ ko waxa woon walla nga fekk ko ci mbedd mi nga ñëw jël dem sa yoon teg fa benn prix mooy loolu du baax ndax waa ji dara leerul ne moom moo moom da ko fee kenn wala sax da cee d'accord parce que lu nit yëgul manuñ ne d'accord na alors que yëgu ko illa an taradi minkum loolu manula am ci loo xam ne yëgoo ko il faut nit ki conscient ci affaire kon daal fépp njaay ci gàttal boo xam ne lenn ci pilier njaay yi da cee deñ njaay moom bu baax léegi kon beneen façon bi nga xam ne bokk na ci njaay yi nga xam ne sharia du ci d'accord mooy njaay moo xamante ne ni charte boo xam ne bu sharia d'accordul lañ ci dugal nga ne ma loolu moom mën nañ cee ami exemple la ma ne ko waaw ma ne la waaw xoolal waa joo xam ne dafa ñëw Euh. di jaay benn marchandise ki mu koy jaay mu ne ko man naa la ko jaay de xam nga exemple bi joxoon nañ ko dinañ joxewaat yeneen mais nag à condition dans deux mois tey la ko ah tey de mooy le début du printemps li gaa yi wax le 20 mars mardi 20 mars 2008 mu ne ko nag le 20 mai 2008 nag ma ko 2018 nag ma ko ndil jaay naa la ko waaye à condition que ne diñ ma ko delloo après jaay moomu du baax lan moo tax du baax parce que condition bi bi mu ci dugal lool mooy yàq esprit bi esprit njaay li ñu xamee njaay ci sharia même li aada xam mooy am njaay li ñu xam njaay ci aada mooy bu ñu jaayee nit dara moo ko moom taamul milkiya da cee war a am mooy moomeel mu mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk waaw moomeel bu mag sëkk sëkk da cee waram waa ji moo koy posséder moo ciy sopp man da ko lu ko neex manoo kon nag jaay naa la ko dans deux mois nag nu ko ëndi la wala jaay naa la ko waaye amoo droit def ci lii déedéet déedéet man manoo ma jaay oto ba pare naan ma jaay naa la ko waxuma la nga delloo ma ko waaye bu ci dem Belgique je t'interdis ngay franchir frontière l'île bii ma la ko jaaye l'île nord pas de nga dem ci Belgique gii loolu laa la xaraamal loolu mooy condition bi nga xam ne boo ci d'accordee ma jaay la ko mooy loolu du baax loolu du baax parce la mooy waa ji da cee tasarruf gi da cee war a am te yow mooy mooy soppandeku ci li nga moom waaw wolof njaay sax nee na kuy lekk loo moom moom kenn du téye sa loxo waaw waaye nag bi li li ngay lekk li nga moom bu jeexee nga nar a jàll nag ci bu keneen te autorisé wu la ci nag ñu téye sa loxo waaw kon mooy nit ki dafa war a am euh, li nga xam ne moo ko jënd moo ko moom moo tax li yenn état di def. Hmm? jaay la na ba pare ne la dañ lay interdire nag sa voisin yi nga sa mooy pays yi jàkka yi dend yow hein nga leen di dimbali wala yu mel noonu mooy loolu teguwul fen loolu teguwul fenn parce que jaay na la jeex na jeex na jeex na maa ko moom sama ordinateur bi fu ma neex laa ciy voyage bu ma neexee dem Tivaouane bu ma neexee dem dem dem dem dem Ziguinchor kenn mënuma ma ne jaay naa la ko mais wum dugg biir Tiwaawan mooy xanaa fa nga ko sàcc woon hein xanaa fa ko fa nga ko jële fa ko fabe woon moo tax condition yooyu du baax walla ma ne sama restaurant bii daal euh, ku fi dugg moom lu la neex ngay lekk am na nag ñu ma ne ci yenn produits yi lay doon du ci nekk yépp waaw comme que man xaw ma ci dara dañ may nettali rek amaana ñenn ñi dañ koo wax joyal ko peut-être ñoom foofu yañu gis ci produit yëpp la keneen ki ma wax moom xamaana moom fi dem dafa gis ne ci yenn yi rek la mais même loolu manu la nekk que ça soit ci produit yëpp walla ci yenn yi manoo ko nga ne ma consommation sur place la ku jënd moom li nga jënd fii nga koy lekke par force amoo droit génn ak moom bu boobaa en loolu benn problème la am na beneen problème bu am ci restaurant à volonté en dehors de yow li nga jënd yaa ko war a moom kenn man laa tegal condition nag ne la nag loolu manula nekk li war a mën a nekk mooy ni nga mën a def ci tàngana bi wala ci kebab bi boo jëndee ne ko sur place la nga lekk bon nga lekk tuuti sa biir fees nga ne ko suñ bi est ce que mën naa am benn mbuus benn sac mu jox la benn nga dugal ci biir yóbbu sa kër waaw loolu moo mën a ne waaye fii mu ne bu kebab bi ne woon waa ji jaaykatu tàngana bi ne woon fii mu ne ku fi ku fi ku fi commandé ci place fi nga koy lekk wala sama restaurant bii may jaayee añ midi kenn amul droit yóbbu li nga jënd waaw loolu mooy li nga xam ne manu la nekk loolu benn problème la beneen problème mooy ci waa volonté yi nit ki ñëw ne mooy en fait buñ la nee da fay ku ku nekk rek dix euros ngay fay léegi tànn lu la neex ci biir lekk waaw mooy façon boobu du du du baax lu tax. parce que 10 euros yi xam nañu ko mooy loolu leer na mais sauf que 10 yi lan lay jar loolu lañu xamul loolu lañu quantité wul te loolu xarar da ciy dugg loolu jahaala a jahaala incertitude te bu incertitude xarar day duggaale muy wor nan la wor di dugge mooy soit waa ji joxe 10 yi moom mu lekk loo xam ne matul to tollul 10 waaw peut-être lim joxe lim jot a lekk ndax moom jàppoon na ne xiifoon na mais bi mu ñëwee xam nga loolu day xew nit dina xiifa xiifa xiifa xiif ba dem dootul ba ba xiif bi jàpp ko ba même boo ko tegaloon lekk tuuti lay lekk après mu jeex moom yéene ji mu amoon ci ci ci ci ci yëf yi ba mu demee manula manu yéene ji matu ci le fayeen yéeneen bi mu amoon ci lekk gi ci miche ya fa ne ba mu demee ndeysaan xaw ma lu ko dal dafa mos rek dal di suur mooy de toute façon leer na lim nekk matul dix bu boobaa kan moo perte moom moo perte léegi imagine nag cette fois-ci mu sawar ah ak cawarte dugg ko dugg ko lool mu nekk en forme am benn appétit boo xam ne waaye yow kenn mënu koo takk léegi ni mu def mu ñëw joxe 10 dem ci yi nga xam ne mais dóor ci dóor dóor ci michu yi ñu naan déet mu dóor ci ci ci ci ci ci ci ci ci ganaar yi ñu naan déet mu laaj mu laaj ceebu jën ñu naan déet mu laaj mu laaj dessert yu kale yooyu ñu naan déet mu laaju bisab xam nga ne loolu lépp ëpp na 10 bu boobaa kan moo perte mooy jaaykat bi parce que en fait am jaay loolu la am solo la mooy en fait prix bi lan la waxoon nañ mën na nekk trop jox ma sa lii ma jox la lii ñu weccoo loolu mën na nekk à condition mu nekk loo xam ne day nekk yaram bi yaram mooy dañ koy joxante voilà ida kaana fa ida ixtalafat hadhihi al asnaafu fabi'u kayfa shi'tum idha kaana yadan biyad yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na bu mooy bi muy wax affaire riba yi <coughs> affaire jaayu riba yi loolu dugguñu ci noonu ndax dañoo gisoon riba avant mais amaana dina am yenn point yoo xam ne ci façon jaayu riba la yoo xam ne amaana dinañ ko indi nga xam ne nit ñi dañuy foog ne lii riba la alors que euh, du riba am na yoo xam ne noonu lañ mel mais bañoo baaxul parce que riba moo ci ne yooyu amaana niñ ci indi benn wala ñaar ci fin bi incha allah léegi buñ ñëwaatee ci liñ doon wax euh, luñ doon waxati sax subhaanallah fàtte naa liñ doon wax de ñu ngi ci waaw kay mooy toog man na am man bu may jënd ma joxe sama sàncaag yi nga jox ma sama sa timberline yi loolu am njaay la mais à condition nga jox ma ma jox la bu ma neexee ma jël ñaari sàncaak peru sàncaak nga jox ma benn timbërnaañ mais à condition yadan bi yadin ma jox la léegi nga jox ma léegi ndax yonent mi alei satu salaam dane woon bi mu waxee affaire ribaay bu yi wutee yu dul yi wala ñoom ñu wute fabien mooy comme ñu wute ku yor or di jënd tàndarma kooku kenn du na ko foog mu mat parce que ci asnaafu ribaw yi lañ bokk non dañ na parce que lool tafaadul manu faa am parce que yemuñu du du du du bokkuñu voilà tàndar mag or dañoo wute mu ne lool nag bu wute fa bi'u jaay leen kayfa shi'tum ni mu leen neexe mais à condition idha kanat yadan bi yad bu nekkee loxo ak loxo ndax loxoy kajoor dañuy weesaloo mooy ne lool mën na nekk toog mais bu dee ci al awraaqu naqdiya moo xam suñu monnaie yi dalasi wala ouguiya wala CFA wala euro walla dollar wala rouble wala wala wala waaja euh, diinaar wala dirham wala li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy ainsi de suite euh, loolu noonu moom bu taxawee palaasu li ngay jënd mooy xiima la mooy dañuy xool ne rajo bi de lii la war a jar ci wàllu ci dollar lii la war a jar ci CFA mooy loolu la loolu moo tax prix am commerçant bu ne bu yoree magasin am day am ay lii ah tissu bi loo koy jaay ah tissu bi de mètre sàngam la mètre nàngam lay jar loolu leer na yow boo ci bëggee quinze mètres léegi du def lu dul quinze fois li prix bi benn bi di jar benn mètre loolu moom règle de trois la nul naa trop mathématique waaye loolu nag moom xanaa nag xam naa ko quoi voilà buñ ma nee benn mètre égal cinq euros ma bëgg ci am cinq ma bëgg cee am quinze mètres loolu moom simple la mooy quinze fois cinq waaw ma am li nga xamante ni mooy li muy jaral quinze mètres yi mooy loolu noonu may génne xaalis bi boobu di joxe mooy xiima mooy équivalent wu li mbir mi di jar mais bu doon ne damay ñëw joxe loo xam ne euh, comme comme restaurant bi li ñu wax noonu joxe dix yow li may jënd mooy man naa joxe ndax affaire bi incertitude ci am man sama 10 euros yi xaw ma la laay jënd joxeel 10 boo duggee ci biir nga tànn lu la neex mais mën naa joxe 10 euros dugg ci biir mooy li exemple yi ñu wax sànq soit man maay gañe soit waa ji ma te man bu ma gañee jaaykat bi mooy perte wala jaaykat bi gañe man maay perte. loolu it beneen problème la kon condition boobu par exemple du baax condition boobu du baax waaw am na beneen condition boo xam ne du baax jaaykat boo xam ne dana waa ji dama lay jaay sama oto bi waaye à condition oto bi nag maa koy yor ko wax waaw maa la ko jaay waaye maa koy yor mun ko ah mu ne ah boo amee soxla rek nga ñëw gis muñ ma xool ci sama programme ndax dinaa la ci mën a dugal waaye oto bi mën naa la koo jaay mais maa koy yor waaw comme si maa koy posséder loolu la lay mu ngi mel ni waa ji da koo jox xaalis <laughs> moom mu gaarne moo moo mooy yow léegi comme si yow boo soxla ab service la boo xam ne fay nga ko ba pare te boo ko woowee moom mooy xool ci agenda am li ko neex mu ne la way mën ngaa ñëw wala noonoo duma ko man déedéet loolu man da nekk kon condition boobu du nekk waaw ndax lool li esprit njaay lay yàq waaw te njaay waxoon nañ la lu man a manaafi la mooy dafa nekk loo xam ne weccanto ay njariñ la mooy man li ma bëgg a jënd imprimante bi ma bëgg a jënd dem jënd ko loolu damay jariñ waaye alal ji ma jox kook moo ko remplacer moom mi mu ciy jariñoo léegi man bu ma waaj ne imprimante bi naa la ko jaay mais maa ko yor saa boo bëggee imprimer wala yooyu nag nga ñëw gis ma ma xool ndax bon euh, neex na ma wala déet wala am naa jot wala yu mel noonu déedéet déedéet loolu manu nekk façon charte yooyu charia bi ci nangu parce que caaxaan moo ci ne voilà loolu loolu sariya du ko nangu hein léegi euh, loolu mooy kon ci gàttal façon jaay yi nga xam ne ñoom du baax waaw ñoom du baax ndax charte boo xam ne du sharia ci boppam moo ci nanguwul wala nga ne man naa la jaay oto bi mais à condition boo ko jëndee nga jaay ko keneen nga jaay ko diw dinaa la ko jaay di dix millions à condition que bu ma la ko jaayee dans un mois na ko jaay diw à huit millions avant condition boobu du baax wala naa la ko jaay dix million ku njëkk a ñëw ngir jënd ko ci yow nanga ko ko jaay mais ne dépasse pas huit million condition boobu du baax ndax kullu shartin laysa fi kitaabillahi fa huwa baatil walaw balagha mi'atu shart mooy bépp charte boo xam ne d'accordul correspondre ak li alquran di jàngale sunna yonente mi alayhi salaatu salaam fa huwa boobu baatil dafa neen te bii correspondre ñu dara parce que waa ji moo war moom biram moom nag comme que jënd ko mooy xool kañ la koy jaay ak kañ la ko dul jaay bu ko neexee mu téye bu ko neexee mu jaay mhm. mu ngoog walla nga ne walla baax na ci condition kiiwu charte pour ñu teel a jeexal affaire bi amaana tey ñu jeexal affaire buyoon yi amaana tey ñu jeexal kiiwu bouillon yi ko defee ñu ñëwaat nag ci suñu nettali yi siira yi ci événement yi parce que fatxu Makka fatxu Makka bi waxoon nañ la jeexaluñu lépp ah, parce que am na lu fa yonent bi alei ay expédition ay sariya yoo xam ne da leen yónni bi mu ubbee Makka avant Hunayn di xew yooyu waxoon nañ la ñun ñoo préféré yemoon ci nettali bi nii bu yooyu buñ paree ci lii après ñu dóori ñëw ci lool buñ ci ñëwee après dóori ñëw ci Hunayn léegi euh, lu ñu doon wax léegi nag mu des kon bu mujj bi façon njaay yi nga xam ne euh, bon bala ñuy pare fii ci côté charte yi am na benn masala al-urbun voilà voilà parce que loolu lu ama am solo la te siiwlee bi muy bay'ul urbun urbun mooy lan ah urbun benn affaire la parce que urbun ci ci langue hein mooy première chose loolu lay tekki dañuy wax urbuun ak urbaan <laughs> séeréer bi nag bul fag ne ngurbaan ngurbaan laay wax de waxuma ngurbaan déedéet seen façon lekk googu la ñuy tudde ngurbaan waxuma ngurbaan de urbaan am ko man samay prononciation moom na ngay reeba tas naahul musta'an foog naa ayn bi di génne ayn bi grando yi urbaan urbaan hein urbaan dañuy urbaan di wax urbuun ak arbuun loolu ci langue mooy première chose mooy li jiitu ci mbir yi léegi nag euh, euh, façon njaay mii dafa bokk ci yi nga xam ne charte dafa am charte bu ci ne comme que ñu ngi wax ci njaay yi nga xam ne dafa yàqu parce que charte ci ne bay'ul urbun li gën dëgër ci la te lool mooy waxu jamaahir que ne dafa xaram min al xanafiyati wal maalikiyati wal shaafi'iyati ak abul xattaab bokk ci xanaabila yi ak lenn ci xanaabila yi ñoom dañ ne façon njaayo orbun du baax nga ne ma waa léegi bala nga naan du baax moom wax nga ñu lughatan mooy première chose mais première chose ñun ban ban lien la amal njaay lii ñuy wax ñu ne la waaw kay xam nga orbun mooy la wala urban boo ci wax baax na mooy ne waa ji day ñëw di jënd benn affaire benn marchandise euh, mu daal jox jaaykat bi mu jox jaaykat bi euh, nañ jël ay chiffres yoo xam ne yu connu la marchandise mi jaaykat bi mu ngi ci affiché na mbir mi deux cents euros lay jar wala trois cent cinquante euros la machine à laver bi di jar jëndkat bi ñëw ne ah man de bëggoon naa jënd affaire bi waa ne ah ñoo ko waaye nag mënu ñëw rek jënd ko noonu waa ji ne ko danga fiy bàyyi cinquante euros léegi bu dee ne gërëm nga mooy pour finalement décider nga ngir conclure euh, acte bi acte de vente bi jaay mi dañ koy boole ci trois cent cinquante euro yi machine bi jar mooy kon léegi yow boo ñëwaatee ba décider nag kene waa finalement gërëm nga nangu nga ci njaay kene wi finalement t'as pris ta décision après avoir consulté tes amis wala ton ami wala euh, ton père ma après daal bi ma diisoog samay mbokk ak ñi nga xam ne xam nañ ci dara nee nañ ma c'est un bon produit vraiment njëg euh, gi c'est bon marché tu peux tu waaye man nga ko jënd léegi ma doo koo ñëw jënd ma waa ji ñëw ne moom jënd mu ne ko léegi comme que lool la mooy danaan ko cinquante euros boo ko fi tegee hmm? déglul da orbun moom ngay joxe ah boo ñëwee nag ba décider ngir jënd si ko ma compter ko ci trois cent cinquante yi mooy kon boo ñëwee di fay ba décider ne danga koy jënd trois cent nga may jox ndax joxoon nga ma cinquante euros léegi nag bu dee ne waaye déglul bu baax yow la si bu dee ne nag d'accord dangaa dem bon nga nga ne bon finalement du ko jël duma ko jënd bu boobaa cinquante euros yi duma la ko delloo waxuñu woon lu mel nii fan yële si waxoon nañ ko waxoon nañu lu mel nii mooy nga ñëw waa ji xawoon na wuude sax ndax bële gaa yi dañ naan la kër gi nga war a jënd wala oto bi nga war a jënd ñu wax la bu mel nii la wala yow nga ne man daal lii laa bëgg mel nii ñu ne la nag di nga joxe benn somme boo xam ne avant ngay kii ndax ndax sinon gaa yi moo dañ lay engagé loo après ñu bàyyi te bu ñu sérieux ci biir yi mais bu ñu xamee ne jàng nañ fi benn somme. som boo xam ne nag waa ji bu mujjee ñëw mooy som baa ngi fi bu naree bàyyi som boobu ñàkk na ko loolu noonu niru naag lii bii moom dañ ne mbir mi boo fi boo boo boo boo jëndee boo boo décidé finalement que ne da jënd mbir mi ñu considérer ko ci biir li ngay jënd mooy ci ci njëg gi lañ koy boole ci prix bi dañ koy déduire ak li prix bi di jar léegi nga fay li ci des ndax am nga loo fi desoon lu fi ba lu fi newoon sauf ko nag boo rétracté bu dee ne décidé wu ndax waaye sax rétracté wul ndax mbir mi matul lu mag ba pare la ñuy naan rétracté mais waa ji jotu say dugg waa ji daal moo ne ko teg fi dara luy wane ni sa bonne foi voilà que ne yow vraiment ça ça t'intéresse waaye yow waa gi léegi nag bés boo jëlul nag boo ñëwul nga décider jël loolu du baax mooy da koy ñàkk ñàkk nga cinquante euros yi loolu la jamaahirul ulama muy xanafiya yi maalikiya yi ak shaafiiya yi ak lenn ci xanaabila yi comme abul xattaab radiyallahu anhu ne njaay mii façon njaay mii dafa xaram dafa xaram ndax lan xadiisu Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi lii waxoon na dinañ ñëw ci tàllale gi mais xam nga ne moos fii du place euh, bu ñëwaatee ci siira bi insha allah bu ñu agsee ci xadiis boo xam ne lii mooy càllaleem bu boobaa ñu def ko benn yoon quoi Amr ibn an abihi an jaddi muy sëtu seydna abdallah ibn amr ibn al-aas shu'ayb an abihi muhammad an jaddihi jaddihi di abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anil jami' annahu qaala naha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an bay'il urbaan mooy hmm? Euh, nahan nabi yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa tere an bay'il urbaan ci njaay mu mel nii waaw mooy njaay mu mel nii xadiis bi imaam abu daawuda daal na koy solook imaamu ibnu maaja na ko noonu tudd nañ ko boroom muwatta daal dina koy tudd euh, mu ngi ci muwatta léegi ñu ne lii moom day wane te te njaay mi ci boppam même boo après xadis bi mooy xadis bi mooy lii wan ne lii dafa xaram mais même bu ñu seetee que ni mbir mi mooy mooy naxaar da cee pourquoi nga ne waa ji joxeel dara hein boo gërëmee ñu daal di ko ci déduire ci prix bi mais bu dee nag yow finalement décidé wu man ma jël sa xaalis ma jël li nga fi teg moo ma toog ñu loolu moom mën na ne loolu dafa bokk ci nga xam dafa xaram ko ndax dafa bokk ci ak lu am amwaali naasi bil baatil lekk alalu jàmbur nit ñi ci caaxaan waaw ba pare conditions yi baaxul mooy yow finalement yow boo jëndul mooy boo jëndul mbir mi mu ngi mel ni danga maa may danga maa may cinquante euros yi voilà à condition nga may ma cinquante euros yi bu dee ne ndax loolu la may ma cinquante euros yi bu dee ni décidé woo loolu nag condition la boo xam ne foog nga d'accord ci balaa balaa balaa daraa xew waaw te tamit machine bi nga jënd ah danga ma koy delloo waaw bu dee ne gërëmoo ba pare te ñàkk nga waaw ñàkk nga ñàkk nga jënd ordinateur waaye na ma teg fi cent euros donc ah, waaw mais je n'ai pas décidé mu ne jëlal yóbbu mais san euros yi ngay teg boo ñëwee décidé nga jë ñu ñu déduire ko ci prix boo kiiwul nag maa waa ji ñëw ne non finalement je ne l'achète pas parce dama sama benn xarit laa dajeel fee mu ne ma marque bi dese naa kii quoi waa ji na ko waa ah, ñàkk nga cent euros yi de ndax waxoon naa la ci début benn condition bi mooy. cent euros yii boo diwul maa koy moom mooy comme mooy charte yooyu xam nga baaxul ñu ni lii lépp day wane ne affaire yi baaxul kantaa imaam ahmad rahmatullah alayhi moom li tax xadis bii nii demu ci parce que dafa jàpp ne xadis bi dafa da'if waaw muy xadis bi dafa jàpp ne dafa da'if en plus liñ jële ci Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala tuddoon nañ ko këne dafa jëndoon bi eh, ñuy gis tarjama Seydina Safwan te ñu ko gisoon ci ghazwatul Fath Safwan ibn Umayya këne moom moo jaayoon Seydina Omar jëndoon na këram def ko ndungu siin def ko prison voilà ñu ne la boobu nag seega Seydina Omar bi mu koy jënd dane moom bu gërëmee da koy jënd bu gërëmee dina ko jox lii ak lii voilà mooy bu dee gërëm na hein ci li nga xam ne moom la jënd hein dina ko jox lii mooy ñu ne loolu mooy orbuun ji waaw loolu moo tax imaam Ahmad bañ ko laajee asram nee na dama koo laaj rahmatullah alayhi ne ko da tazhabu ilayhi da ngay dem ci kon loolu ngay d'accord li li kii wax mu ne lu may def leneen lan laa mën a wax te Omar a ngi hada Omar radiyallahu anhu waaw mais mais waa jumhur dañ ne non non non non non Seydina Omar ibn al-Khattab neewul ne Sey waxul ne Seydina Safwan am lii boo ma lii nga may jaay bu ma ci gërëmee bu ma gërëmee prison bi mooy sa kër gi nga ma jaay ma def ko prison gërëm ne baax na ma jox la li ci des bu dee nag man gërëmuma hein yow yaay ma ñàkk déedéet ñu ne non loolu ndax urbun dafa urbun xam nga wax nañ la mooy première chose mooy li waa jëkk a joxe ci mbir mi ci prix bi ñu ne loolu noonu en Seydina Omar radiyallahu anhu li mu wax ak xadiis bi dinañ ñëw ci côté xadiis bi ngeen ne dafa da'if mais mu ñëwee ci affaire Seydina Omar bi radiyallahu anhu dañ naan premièrement que ne orbun am na fu muy baaxee ah déet looy wax nii sa waay la non mais bu boobaa du du du du comme niñ la décrire noonu lay mel ma ah kon waxal mu leer mu ne ñu ne la mooy fenn lay baaxee. lenn mën naa nekk waa ji ne teg fii ordinateur bi wala machine à laver bi trois cent cinquante euros lay jar waa ji ñëwul ne da koo bëgg a jënd mais décidé gul waa ji ne ko kon teg fii cinquante euros boo jëlee nga dem après boo ñëwee ba décidé bu dee da nga am finalement nga conclure njënd njaay mi nga ñëw jënd si ma déduire yi trois cent kon ngay cinquante euros yi jox nga ma waaye nag bu dee décider woo bu boobaa ma jël cinquante euros yi delloo la ko bu boobaa day baax parce que foofu lekk alalu jàmbur ci neen amul te tamit le fait que waa joxe loolu mooy day nekk loo xam ne genre garantie la luy wane bonne foi ñu ne boobu moom ñun ñépp d'accord ne loolu baax na ñu ne nag Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu comme boobu la def mooy ne que ne Seyna Safwan mbir mi bu doon Seyna Omar d'accordul day delloo li nga xam ne moom dafa jotoon a joxe mais pas que léegi na ko joxe mu jeex noonu la ñuy mën a boolee jëfu Seyna Omar ak xadiis bi ñu ne leen mais xadiis bi dañ leen ne dafa da'if ah? hein ñu ne déet euh, ñu ne d'accord nañ ni yoon boobu dafa da'if mais ñëwul ci benn yoon rek ah. dafa ñëw ci yoon yu bari yoo xam ne yenn yi dañuy dëgëral yeneen yi te xadiis xam nañ loolu mooy xadiis yoo xam ne seen daif bu rëyul ñu bari dañuy dëgëral wante dañuy mujj àgg ci xadiis boo xamante ne xasan lay doon voilà moo tax euh, ñu ne loolu benn affaire la kon mooy xadiis bi minimum day nekk loo xamante ne nii finalement day am poids te man nañu ko boole jëfu Seydina Umar radiyallahu anhu bi ngeen di wax kenn moom li mu def moom umbun bi nga xam ne loolu charia d'accord na ci mooy bu ma d'accordul bu dee ne waa ji conclurul affaire bi ñu delloo ko ko bu dee loolu baax na bu dee loolu baax na parce que sinon lekk alalu jàmbur ci neen la parce que nit ku nekk man nga ñëw nit moom loolu loolu ku ne am na ci droit man nga ñëw jàpp ne man produit sangam dinaa ko jënd si nga wax ba waa ji waa joo xam ne commerçant la di commander di indi ay kii mu présenter la ne la ay échantillon ne la nii la mel nga ne ko ah man de bëgg naa cee jënd waa ji indi ko yow nga xool ko réellement nii jëhëra tan mbir mi desee mel ni mu kii woon wala boog même mel na ni mu waxoon mais yow entre temps euh, euh, euh, kii woo mbir mi daal kii watu la quoi loolu kenn mënu la wax ne ah déedéet déedéet par force da ngay jël loolu kenn mënu cee forcer nit loolu nit ki bu neexee mu bañ a kenn mënu cee forcer nit lan ngay waxat nag yàlla tere nga ne ko léegi teg fi lii mu teg ko fi ba léegi loolu baax na mais condition bi nga ko ne bés boo jëndul ñàkk nga ko loolu moo baaxul loolu mooy li nga xamante ne du baax loolu la parce que charte boobu charia da ko du nangu du tout charia du nangu loolu loolu moo tax ñu ne ñun li ñuy tontoo xanaa bi lay en tout cas li ëpp ci ñoom mooy côté boobu que ne euh, mu tudd côté xadiis bi wax nañ leen que yoon yi bari na voilà yoon yi bari na te day yenn yi dañuy dëgëral seen même bu dee daal yoon bi dafa daif mooy ne dañuy dëgëralante loolu benn affaire la mu am beneen mooy ne lan que xadiis bi dafa ak tere moo ci ne waaw te te nag loolu ci wàllu usul hmm? bu tere ak ak tere bu taxawee xadis bi naan di wax ci wàllu di tere benn mbir ak loo xamante ne nii day day day daganal bu boobaa tere gi mooy ëpp doole daganal gi waaw waaw loolu la de ñu ne loolu benn affaire en plus am na beneen affaire mooy charte yi ñu wax charte bi nga xam ne danga may jox sa alal cinquante euros yi ci maali foro may nga ma ko ci kaw nga may ma cinquante euros yi parce que loolu la bu dee ne yow jëndoo waaw bu dee ni jëndoo deuxième charte bi mooy ah, sama sama li nga yóbbu nag nag ma ko delloo bu dee nag conclure jaay bi produit bi nag ma ko delloo ba pare deuxième charte nga may ma li mu fi jot a des par force loolu moom da nga ciy d'accord ba pare ñu door a commencer moo tax loolu moom baaxul que ça soit d'accord nañ ci yëpp ci mooy façon njaay moomu du baax ndax li ma yatadammanu ci charte yoo xam ne baaxul loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te waxu al a'immatu salaasa mooy waxu ngiiru ñetti ngiir yu mag yi imaam alxanafi muy xanafiya yi maalikiya yi shaafi'i yi ak mbooloo ci xanaabila yi kon loolu mooy urbun urbun kon lool la li gën a dëgër mooy dafa bokk ci yi nga xam ne du baax du baax léegi eh, ginnaaw loolu nag mu am beneen façon yi nga xam ne waaw moom lañu waroon a ñëw mooy yi nga xam ne dañ leen a tere parce que parce que dafa am parce que dafa am leneen njaay yoo xam ne dafa xaraam ci sharia mais pas ñoom ci seen bopp ñoo xaraam waaye dafa am lu nekk ci biti hein eh, loo xam ne mooy tax njaay mi du baax nga ne ma exemple man na la waajoo xam ne day jaay loo xam ne lu dagana jaay la comme raisin xam nga joxoon nañ exemple boobu mais ki mu koy jaay lay leer na ko ne waa ji sàngara la koy def jaay raisin dagan na hein aka dagan waaye bu ma leeree ne waa ji ma koy jaay léegi lay dem transformer ju ko en vin sàngara loolu day xaram ci ma jaay ko waajoon bu ma amee xalabatu zanni képp waxatuma laa nag bu ma ci amee yaqiin ndax waa ji moom de toute façon ñi ko masa jaay yépp loolu la ko def te mu ngi nii fa la jëm naan fii mën a vingt clients m'attendent parce dafa am pénurie de vin la bëggoon nag sa raisin nga gaaw jaay ma loolu mooy ne façon boobu dafa xaraam voilà loolu la <laughs> ah lu tax nga koy jàppale parce que loolu mooy nga jàppale nit ci li nga xamante ni mooy caaxaan mooy jàppale nit ci li nga xam ne mooy ah mooy yàlla la kon xam nga loolu ba ci ijaara dafa am location ngay luye moo xam service nit wala daraay nit comme luye sa kër wala luye sa néeg ñoo xam ne xam nga ne ñii prostitution la ñuy liggéey du luye néeg bi moo xaram ci boppam waaye parce que wasiila la gars yi dañ ko ut ngir di fi def lu bon bu boobaa boo ko xamee xam ne ngir di fi accueillir góor ñi la te nii sëyul dara waaye ñu ko ciy rémunérer ci loolu lay dunde loolu dafa xaram nga daal di koy nga daal di koy lan bon c'est xaram nga daal di ñëw ci ku mel noonu di ko luye yow sa kër loolu dafa xaram parce lan paa moom ci boppam luye moo xaram waaye ah, loolu dafa xaram ndax dangay jàppale nit ki ci loo xamante ni buur yàlla ci boppam moo ko xaraamal bokk na ci nga xam ne jaay yoo xam dafa xaram ndax lii nga xam ne li xayri waaw bayo boo xam ne muharram la li ghayrihi du moom ci boppam waaye dafa am leneen cause bu ne ci biti moo tax ko waajoo xam ne hmm? euh, or lay jaay benn bouddhiste ñëw di ko jënd ci moom wala koo xam ne waaye lim ci bëgg a defar mooy effigie nee na benn Bouddha lay defar en mu ñëw jënd ci yow or bu bari mu leer na walla sa galabatu zanni ni loolu la koy doy bu boobaa yow jaay jaay ko or boobu dafa xaram parce que kullu ma yutawassalu bihi ila xaramin fa huwa xaram waaw mooy lépp loo xam ne dañ ciy jokkalo ko ngir àgg ci lu xaram loolu day xaram ndax alwasailu tuxadu xukma maqasidiha waaw ndax moyens yi may déployer hein yooyu day jël ak tey ngir atteindre benn but day jël ak tey but ba ma but objectif ba may ba may ba may diir ba nga xam ne moom laay cibler bu nee ne man sama coono yépp may def nii c'est pour def lu xaram mooy coono yooyu du baax parce que ci lu xaraam la ma jëme mais bu dee coono lu may def ngir ak excès ci yu bo yu baax bu boobaa day baax parce que damay yóbbu ci lu baax fee nekk saddu zaria gin naa saddu zaria sax beneen affaire la bee nekk fatxu zaria mooy mooy liñ naan fatxu zaria nga xam ne day ubbi ngir dalay yóbbu ci loo xam ne lu baax la bu dee nag yi nga xam ne dalay yóbbu ci lu bon sharia da koy tëj du moom ci boppam moo xaraam mais parce que échelle la bu nit ki mën a jaar dem ci lu bon bu boobaa day waddal échelle boobu moo tax bu dee ne or bi du jaay or moo xaraam si lu baax la mais ki ma koy jaay li mu koy utiliser la euh, am na koo xam ne ndeysaan waa ji <laughs> lool ci wàllu ijaara la location ku ma marqué la woon waa jooju parce que en fait man moom sincèrement li mu def pour vous diir vrai mooy du du ma surprendre waaye en fait aisance bi mu ko defee aisance bi mu ko defee nekk ci à l'aise loolu moo ma moo ma kii mais yàgg na nag loolu loolu non loolu. 2018 non loolu ëpp na vingt ans ëpp na vingt ans wala mu mat ay lan mu mat ay dix-huit ans wala mu jege ko wala mu mat ay dix-huit ans wala mu jege ko ndax waa ji li mu def <laughs> euh, fële ca Casbah côté golf kaas ba ñu dëkk côté yoo xam nañ kaas ba entre foofu ak géejawaay eh, fekk dama faa demoon am yu ma fa doon jël waa ji li ma fa war bëggoon a jënd ndax day jaay ay kasetu confé ay conférence ay téere yu mel noonu lay jaay léegi ma eh, demoon farak ñuy waxtaan ni eh, fekk ma bëggoon a jënd benn affaire dañ ma boole woon ak moom sax man jour boobu laa koy door a gis fekk ma jóge ndeysaan fële ca ca ca lycée lycée Fadilu Mbàkke ndeysaan rahmatullah alayhi bu point e tey ma ne tey moom du ma ñibbi ci kële laa jëm ma dem biñ toogee noonu julli jot waa ji ne nañ dem julli ji ñu dem jàkka ji kii ñu dem julli yoo pare ñëw toog noonu ci magasin ci ci magasin bi ñuy waxtaan am benn waay bu ñëw wax naa ñaar lañu woon gis mu teg ay mooy dafa yor ay baaf ay sono liñ naan sono waaw man baafal laa wax de xaw ma ndax dépassé nañ ko mbir mais ko ci jamono yu yàggul yi moo tax xaar ma reprendre ko si noo man ay baaful laay wax léegi waaye ñëw na ko <laughs> ah, nuyoo na ko lii day dangay luye sa kii mu ne ko waaw mu ne ko pour lan la mu ne ko pour xaw ma benn euh, soirée la xaw ma lu mel noonu waa ji ne ko déedéet ñun duñu ko luye ngir soirée waaw dañ koy luye waaye kenn du ñun duñu ko luye ngir soirée ki dancing mais waa ji waa ji boo xoolee boo gisee xool bi mu xool waa ji mooy xoolu jéppi googu mais waa ji moom à l'aise nekk koo wax après <laughs> continuer di wax ak man waa ji waa ji effacé wu mooy loolu la mooy du ne du ne luye luye baaful moo moo xaram waaye comme que waa ji bu ko luye wax na lim ci def nee na pour dansin la wala yu mel noonu daal la wax bu boobaa day xaram doone yi baax na man ba ma gëjee luye yi kii moo ma soqali nii déedéet amoo droit bi waa ji ne ko loolu duma ko luye mooy loolu lépp mooy du luye moo xaram mais li ko nit ki war a ji ni koy jëfandikoo après loolu moo tax affaire bi xaram waaw kon façon jaay yi yenn la lu mel nii la eh, am na masala bu ma fàttali masala boo xam ne moom waaja ba ma ko laajee sax daf ma ba ma déggee masala ba daf maa xaw a surprendre waa ji dane ma moo masala bi lii la mooy euh, dane day dafa mooy commerce dafa bëgg jaay euh, di yëngu ci commerce boo xam ne commerce préservatif kawas yi Euh, léegi <laughs> suñu sëriñ suñu euh, euh, cheikh fenn cheikh <laughs> di kenn ma boole woon ak moom koo xam ne tamit sëriñ la ci ñun waaye xam naa dafa bañ a tontu mbir yi <laughs> pas suñu sëriñ du suñu sëriñ nag du suñu sëriñ bu ma naan suñu sëriñ bu ma nee suñu sëriñ mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha laa ci jublu radiyallahu anhu waaye du moom kii nii keneen la xam naa dafa bañ a tontu mbir mi bu daal ñu may booleeg waaje waaje laaj ma ne ma waaw moom de lii daal lii daal mooy laaj bi dafa bëggoon a dugg ci commerce di di di ndax euh, dox naxaw ma fan dëkk ba ci ci njaayum préservatif loolu moom lu ci sharia wax parce que dafa bëgg voilà loolu mooy laaj yi jara laaj amul damay rus non c'est ça loolu nan lañ koy laajee xam nga fii ma ne rien ni ma ko wax nii rek am na ñoo xam ne genewu nañu mais nan la ñuy genewu mais peut-être bu doon dégluwoon nga côté azlu <laughs> ak biñ ne ci nikah yow peut xam nga ni deme demee te loolu tamit moom la boroom xam-xam yi di demee ah yooyu il faut muy leer ah. lépp nag kiy teggin waaw parce que kuy rus dox am xam-xam te booy rus man nga dugg ci giraawaali yoo xam ne doo xam noo ci génn ndege set dang ne dangaa rus a tax mu ne moom léegi lool la daal la bëgg a dugg mook ab associé boo xam ne lu mel noonu ma ne ko parce que tontu bi lool lii la mooy ne du préservatif ci boppam moo xaram de déedéet parce que gisoon ni ahkaamul azli te loolu li gina a mooy man na ne mais loolu buñ koy wax mooy ñu marié tax ñuy wax lii ñuy wax ni ay célibataire loolu taxul ñuy wax wala koo xam ne sëyut na ba tas taxul ñuy wax nekkul ci buumu sëy li ñuy wax mooy ñiy sëy tax ñuy wax ñoo tax ñuy wax ah ma ne ko léegi par exemple bu dee ne ñooñu nga koy jaay loolu loolu loolu du lool moo xaram loolu loolu newu ci sauf ko ñun xamante nañ te xam nañ suñu réew yi ni muy deme amaana sax ñu ëpp ñuy jënd loolu ma suñoo jaar cib sëy ay concubin lañ walla ñuy fo ma ne ko nag comme que mbir mi demee na noonu il faut étude de marché am parce que foofu xalabatu zanni dafay daw tal muhaqqaq li ëpp ci njort day mujj yu mel ni lu nekk loolu mooy lan mooy ma ne ko nii ni kon mooy il faut ngeen am benn genre étude de marché ngeen xool ana ñiy jënd mbir yooyu ban côté lañu ëppee est-ce que ñi koy jënd mooy ñi nga xam en général mooy ñi nga xam ne ñoom siyuñu mooy marié wuñu wala boog ñi marié ñoo koy jënd li ëpp bu boobaa nag nga xool bu dee ñi ëpp côté bu ëpp ñi ëpp ñooñ la ñuy considérer ñooñ la àtte bi romb ndax al hukmu lil ghalib wan nadiru la hukma la ndax li ëppul dañ koy considérer comme loo xam ne lu raar la ma ne ko nag léegi bu ngeen defee lool ngeen xool ña ko fay jot a jaay sondage yi ngeen xool ngeen def ci loo xam ne wala ngeen dem laaj leen benn seen petite enquête ñi ko fiy jënd en général est-ce que ay marié lañ wala ay célibat lañ bu dee ne célibataire yi ñoo ëpp boobaa day xaram parce que loolu wasila ilaa xaram la waaw te lépp lu lay yóbbu ci xaram mooy dafa xaram mooy ñoo xam ne waruñoo xamante waruñoo sëy seen biir waruñoo kii ñoom ñuy ut nga leen di jàppale mooy comme si nga leen di jàppale ci ñuy mooy yàlla ci loo xam ne ndaw si du ci ëmb mais dinañ ci am liñ bëgg mooy plaisir bi di mooy yàlla di njaaloo yow dafa mel ni yaa leen jox moyen bi nga xam ne moom lañuy ñuy yombale loolu ndax bu doon amuñu ko dañuy moytu lu bari ndax dañuy bañ ndaw si ëmb ñu siiw ma ne ko nag bu dee ne loolu la ñi bool la ngeen defee seen petite enquête boobu ñu ko fay jaay ngeen xool ñu ne la ëpp nag daa ay la yoon ay célibataire la boobaa nag day xaraam ngeen jaay loolu parce que mooy jàppale ñoo xam ne ci lu xaraam bu dee nag contraire bi la ñu ne am ah daanaka nag boroom kër yee ko fii kii de mooy waxi mu wolof yooyu mooy ñi nga xam ne ñoo ko ëpp lu ñuy jënd bu boobaa nag ngeen mën koo jaay kon loolu mooy par exemple jaay yu mel noonu mooy du jaay préservatif ci boppam moo xaram mais ci utilisation bi après kana kana kanta lan moo tax ah non yow lan moo tax muy kii dañ naan la demal gisoon nañ ci affaire azlu loolu noonu est-ce que mën naa nekk li gën a dëgër mooy ne sii mën naa nekk ci diggante ñuy sëy ki sëyul taxul ñuy wax moom amul droit ci lenn du fóon du dara du laal du dara moom amul ci droit waaw du xool xool bu metti sax wala di xool nii rek ci dara yi ku ko lawul loolu amu ci droit waxatuma laa nag di àgg ba naan nañ ko utal loo xam ne dina ci mën a dina ci mën a àgg te saam ngir lii am loolu moom taxul ñuy wax kon xam naa insha allah tey ci kaw noonu nag jeexal nañu façon jaay yooyu yi nga xam ne dañu koo xaraamal ci charia léegi nag mu desee ñu yenn point yoo xam ne dafa jëm ci yenn côté riba yi ndax dafa am lu may hésité est-ce que façon nañ ko gis bi ñuy gis njaay bu affaire riba mooy liñ naan ak taqsit ak taqsit mooy lan insha allah jotaay bii di ñëw nañ ko gis ak yenn façon njaay yi nga xam ne ñu gisaale ko après ñu basculer gugg ci wàllu diw yi ndax juif fii kat keroog bañ leen teree mbir yi dañoo doon dajale gerees yi hmm? di ko jaay di ko diw ñu saxaaba yi dañ doon bi alayhi salaatu salaam ne ko dañ koy diwe suñu kii yi euh, suñu gaal yeeg yooyu di ci diw mu ne laa di ci euh, peinture suñu gaal yi mu ne laa bal huwa xaram huwa xaram dafa xaram muy li nga xam ne mooy méddëk la ci jógeek ak xinziir ak yooyu kon insha allahu taala jataay bi yow ñu gis masala yooyu wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala eh, alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin